fi jam'i ma farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-faslu ath-thaani al-baabu ath-thaani fi ar-radhaa'il faslun fi faslun fi al-bawaatin kama jtinaabu nahyi kaana afdala minak miniktisaabil amri fi ma nuqila kon nag mu ne waxoon na la ne bàkkaar yu biir yi ñoo gën a garaaw ñoo gën a te ñoo gën a dangereux ci jaam bi que li nga xamante ne nii mooy bàkkaaru biti yi ndax ñoom dañuy takkaloo lëkkaloo ak li nga xam ne mooy xol moo tax génn leen fa bu ñu faxasee bóof wallaahi génn leen fa ndimbalu yàlla kesee tax sinon effeeru ku mu man di doon coonooy ku mu man di doon bu ci borom bi génnee loxoom taxul mu faj woowal yonent yoo am bu borom bi nanguwul de diw moom lii ngeen di woote dina dugg ci xolam du dugg bu Abu Lahab looloo ko dal Abu Jahl looloo ko dal waaw xayru xalqillaahi moom la borom bi tabaaraka wa taala yónni ci ñoom alayhi salaatu wassalaam seydinaa Muhammad alayhi salaatu salaam mais la la leen jariñ est-ce que ñoom la mooy da leen a yokku ak féttéerlu waaw moo tax mu ne woon suuratul Israa yi gars yi alxuraan ju du leen yokk illaa nufuura lu dul ñuy gën a daw te duñ koy gën a daw seeni mbugal ak seenum sànj fa yàlla li gën a tar waaw kon mooy ndimbalul yàlla kese fi ne léegi nag kon mu ne day looloo tax mu gën a garaw yu feeñi waaw mu ne nag kamaa léegi nag boo ci bëggee mucc kaay ma wax la ni ngay def gis nga comme ni nga xamante ne nii li tax lii nga war cee gaaw jóg mooy kamaakeem ni nga xam ne naa ittinaabu nahyi mooy mooy tandiku di teet yi nga xam ne moom la boroom bi tere moom la sharia tere kaana nekk na afdala moo gën minictisaabil amri di sàggu ay jëf yoo xam ne moom ngay def yu baax fii maa nuqilaa ci li nga xam ne moom la borom xam-xam yi toxal waaw mooy ida ta'arada al amru wan nahyi quddima an nahyu <laughs> loolu règle la bu dee ne dafa dañoo nekk jamono joo xam ne mooy dañoo dañoo dañoo dañoo wute yow wala boog loo xam ne dangaa war a def soit jamono jii moom lu ñu fi teree fi ne ak loo xam ne danga ko mën nga koo fàggu ci lu baax bu boobaa looy def est-ce que da naan naa fàggu lu baax li même bu dee ne lu li li li ñu tere moom bon déedéet dañ naan la li ñu tere loolu mooy priorité moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam te lool xadiis yonent bi aleyhi salaatu salaam a ko leeral de ida amartukum bi shay'in hadith sayna abu hurayra radiyallahu ta'ala nekk ci saxiix mu ngi ci saxiixu imaamu muslim loolu leer na ma kanta eh, est-ce que saxiixa yi ni mu ngi ci imaamul buxaari rahmatullahi alayhi eh, eh, man wàcc ko voilà mais mu ngi ci saxiix imaamu muslim bi nga xamante ne mooy ci wàllu aj ga bam ne yaa ayyuhan naas e yéen nit ñi bu ma leen inna allaha qad farada alaykum al hajj fa hajju ah boroom bi de daa digal na leen ngeen aj kon nag aj leen waaw al aqram na xaabis daal di jóg <laughs> radiyallahu anhu sayyidu bani tamim moom liñ ko fi tudd bari na mu ne ko eh, mu ne ko mu ne ko mu mu mu mu mu mu mu eh? mu ne eh, nu mu tuddati borom bi waaw moo digal ngeen aj aj leen léegi sayyidna al-Aqra radiyallahu anhu ne ko afi kulli amin ya rasulullah ah est-ce que ci jamono ju nekk ci at mu nekk la mu noppi mu laajaat ko mu noppi waaw yonent bi saa saa bi mu ñettee mu mer ne lan moo tax taraktu utrukuni ma taraktukum bàyyi leen maag li ma leen bàyyi da'uni bàyyi leen maag li ma leen bàyyi waaw ma taraktukum bàyyi leen ak li ma leen bàyyi gis nga li alakoon ñu leen jiitu woon mooy seen laaj yu bare seen wute yi ñu doon wuteeg seen yonent yi alayhi salaatu salaam bu ma leen digalee mbir daal bu ma leen digalee mbir na ngeen ci dikkee mastata'tum lu ngeen man kon gis nga ndigal li na ne ida amartukum bi di amrin fatu minhu mastata'tum bu ma leen digalee dara ñéeg dikke leen ko lu ngeen man fattaqullaha mastata'tum waaw suñu boroom loolu la wax ragal leen yàlla ak seen kem kàttan kanta mu ne waaye fa ida nahaytukum an shay'in fajtanibuhu bu ma leen teree ci dara moom na ngeen ko bàyyi lu mu gën a gaawe voilà mu ngi noonu kon affaire baa ngoog kon mu ngi noon moo tax nax yu moo nekk ci kaw waxu rek ay walla jël ci li ma la tere bàyyi looloo taxoon man ne la képp kuñ naan yow lu xaraam li nga ne génn ci nga naan paree bu ma loolu waxi caaxaan la waaw loolu wax yu iblis la iblis la na bu ko def waaw xaaral paree boo continue sur bu fi demagul màkka ndax boo fi demee màkk ak sawaay yooyu itam ñu naan allah jey tëgg concert xam nga loolu rafetul mais gars yi daa mel ni di dépassé nañ loolu léegi loolu daa mel ni euh, euh, ña nga xam ne ñoo tane woon sax loolu noonu ndax ñoom dañoo tane kese ñoom moom xam ne yooyu ne baaxul parce que xam nga kooku boo naree ñëw naan yow bu saas nga naan da jéem a daganal lam ne moom ci boppam mooy dina xam ne ah man daal <laughs> lii man daal maa ngi ci moom laa defum métier de waaye nag manuma ne lu baax la yow nag nga nekk oustaz jóge na leen di dag di ka làng ga ñëw di ko daganal dala dul gëm sax waaw yow ki nga xam ne moom ci mbalax yi la nekk tëgg demal Makka mu ne man du ma dem Makka ba kañ ngay arrêté bu ma demee Makka ba ñëw arrêté ba voilà dootuma laalati waaw kooku xam na ne li ne baaxul waaw tëgg mi tekki mi baaxul moo ko gën a xam waaw léegi euh, mooy naan pareew ma yooyu li taxoon ma ne la fi caaxaan la mooy loolu yonentu Yàlla saa saa nee bu ma leen teree baleen bu ma leen diggaleen def leen ci li ngeen man kon kay li lépp doole looloo tax mu ne kama kéem ni nga xam ne ijtinaabu nahyi di teet tey moytu yi ñu tere kaana afdala moo gën min iktisaabil amri fii ma nuqila ci di fàggu loo xam ne dañ la ko digal di ko jëf ci li nga xam ne moom lañ toxal mooy hadis bi imaamul Buxaari daal dina koy solo moom tamit si si si imaamul Buxaari qad rawaahu si si solo na ko imaamul Buxaari rahmatullah alayhi kon mën nañ ne muttafaqun alayhi la kon mu ngi noonu waaw mu ngi noonu waaw léegi mu ne nag muy continuer wa hiya wa in kaanat kathiratan ila thalathatil anwaa'i tarji'u qila mu ne wa hiya te gis nga caay-caay yi wa in kaanat kathira lu ñuy bari bari bari même bu dee ne bari nañu ila thalathatil anwaa'i tarji'u ci ñetti xeet caay-caay yi tarji'u ci la ñuy dellu inqilaa takkal ma lii ma la wax ta nga jàpp ko waaw ci yi ci la ñuy dellu lii bari bari baree baree bari ci lii lay dellu waaw kon nag déglu ma kon ma leeral la dégluma bu baax man Bamba radiyallahu taala anhu ma leeral la mu ne bu bi ci njëkk mooy fii nii moom la mu ne wa hiya anna nafsana majbula ala ibaa'i ta'atin maqbula li hubbi rahatin wa dha yukaddiru shana al-ubudiyati fima akhbaru première fi nga xam ne fa lay dellu bakkaar yi yu yu caay-caayu biir yi fi muy tàmbalee lii la lan mooy racine bi lan mooy cosaan li mooy wahiya ndax daa fekk ne am na nafsanaa gis nga suñu bakkan bakkanu doomu aadama alayhi salaatu wasalaam majbula dañ koo mooñaale tëggaale ko waaw waaw ci lan ala ibaa i di bañ taatin jaabu ak topp yàlla maqbula bu ñu nangu bakkan a mel noonu bakkan dafa rétif dafa rétif fas la woo xam ne kenn yàlla naawu góor la lekk na ba suur as mool suy bajan bal nga ko def sareet di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko kii domicilier di tey nga dee lu ne dina la dal balan ko noot la ilaa bajant bu nekk mooy nag suñu bakkan noonu la mel borom bi ci ci ci moo ko bindee noonu def ci ñun luñ naan bakkan lépp lu jëm ci yàlla da koy bañ noonu la bakkan mel contrairement ruux ruux moom ilaahi la mooy ci borom bi la jóge mais comme que ruux bi ko borom bi dugalee ci yaramu doomu aadama du ruux moo am domination mais bakkan a am domination yaram bi yaram bi al jasad bi koor bi laa bëgg a moom moo am domination ci li nga xam ne mooy ruux bi moo tax ruux bi bu boobaa yow ki nga xam ne moo gañe bakkan boo gañee bakkan am sa ruux bu la ba boo xullee ba sa bakkan gañe la nag yow yàq na sa ruux moom ruux bi dootul am doole dañu mujj sax mel ni newu fi alors que moom leer kese la waaw loolu moo tax ñu naan la bakkan bakkan bakkan ndax ku ko gañe rek moom moom il suffit ku ko maîtriser mooy centre de commandement bi boo ko maîtriser rek am nga ñu ci des boo ko ñàkkee ñàkk nga ñu ci des waaw léegi nag comme que nag borom bi nag noonee bu ci njëkk li tax problème mu euh, jaayu biir yi mooy premièrement parce suñu bakkan yi suñu boroom moo ñu mooñaalee ci bañ bakkan bañ di topp yàlla maqbuula boo xam ne bu borom bii nangu la foo jaar mu ne lu tax quoi waaw dinañ ci ñëw bii nii wallahu ta'ala a'lam sallallahu alayhi wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in